mu daal di ciy teg xadis bi nga xam ne mooy xadis bu mujj bi ndax ñaari xadis dong la li ci buntu bi mooy xadis numéro six cent soixante-dix-neuf ne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida arada allahu bil amiri xayran ja'ala lahu wazira sidq in nasiya dhakkarahu wa in dhakara a'anahu wa idaa araada bihi gayra daalika jacala lahu waziiran in nasiya lam yudakkirhu wa in dakara lam yu'inhu rawaahu abu daawuda bi isnaadin jayyidin alaa sharti muslimin rahmatullahi alayhimaa. kon al imaamul haafidu an-nawawi rahimahullah mu indi hadiis bu mujj. ci bunt bi ñu nekk mu ne waan Aisha ta hadis bi mu ngi koy jële ci saxaabiya bu jigéen boo xam ne mu ngi tuddoon Aisha radiyallahu taala anha annaha qaalat mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ida araada allahu bi borom bi nam ne bëggal bil amiri ci njiit bi xayran président wala njiitu association wala njiitu village wala njiitu région wala préfet wala njiitu police yi wala njiitu gendarme yi waaw walla jiitu wala jiitu entreprise wala DG nangam ak nangam wala la ci nga xamante ne mooy euh, secrétaire nangam jiite dara bu ko yàlla bëggalee jiit lan lay def euh, yiw lan lay def ja'ala lahu wazira day def ñii ànd ak moom hein ministre boo xam ne bu dee ci président wala koo xam ne da koy dëgëral conseil am wala koo xam ne mooy bras droit koo xamante ne nii wazira sidqin da koy dëgëral koo xam ne moom dafa dëggu waaw koo xam ne ku dëggu la waaw àndul ak moom parce que rek mooy diw wala boog fonction bi muy occupé fan yii dit ñu fal ko mu nekk les botam déedéet àndul ak moom ngir loolu mais dëgg tax mu ànd ak moom waaw ndax ñoom dafa bokk yi nga xam ne watawaasaw bis sabr watawaasaw bil eh, watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabr watawaasaw bil haqq voilà dañuy diggante dëgg di diggante li nga xam ne mooy muñ ak dëgg waaye watawaasaw bis sabr watawaasaw bi marhama voilà kon ñoom noonu la mooy in nasiya kooku nag nga xam ne mooy nekk bras droit wam nekk ki koy dëgëral di ko jàppale moom njiit boobee in bu fàttee lu baax zakkarahu mu fàttale ko waaw bu naree jàdd bi rek ah mu fàttale ko rek ah ngir mi du nii de son altesse bu dee buur la wala son ci ñuy wax son excellence ci président comme ñun Sénégal son excellence waaw nag damaa samay tubaab leerul wala yi nañ ma kii ban son excellence ambassadeur daa mel laa doon dégg fii du ma gis gaa yi fii en France en tout cas son excellence monsieur le président bon loolu nag mën naa nekk que ne noonu la waaye man xaw ma ci dara waaw ñoomin meesarak ajaa <laughs> ak ñooñu moom xam naa dinañ ñu ci wan a dimbali ñu ngi leen di siyaar <laughs> léegi kon euh, li nga xamante ne nii mooy bu fàttee nara jàdd raay bi zakkara mu fàttale ko waaw wa in zakara te njiit lu fàttale koo bëgg a def lu baax lu dëppook li mu digg woon te muy lu baax dëppook li nga xam ne moom la digg woon te muy lu baax a aanahu dina ko jàppale ca ba mu sotti ba programme boobee sotti waaw wa ida araada bihi ghayra dhalik eh, borom bi nag bu soppalee nammal ci maandu teen njiit ba lu wuteeg lii gis nga waxin war allahu akbar waaw wa qul li ibadi allati yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi ñuy wax li nga xam ne mooy li gën a rafet te kan mooy jàngale li gën a rafet lu dul waxyi al waxyi muy yonente bi alayhi salaam waaw moo tax mu ne wa ida araada wa ida araada bihi ghayra zalik bu borom bi nammalee njiit bi lu wuteeg lii mooy lu wuteeg baax waaw <laughs> wa inna minna almuslimuuna wa minna duuna zaalika la jinne yi waxoon ñoom itam ci wax ju rafet allahu akbar wa ida araada bi gayra zaalika ja'ala lahu da koy defal bu ko nammalee leneen lu dul loolu lu wuteeg lool ja'ala lahu wazira su da koy defal ministre bu dee président la wala ci nga xam ne conseiller ay ñoo xam ne ñu ko jege wala ñi nga xam ne mooy bras droit su boo xam ne bu yiis la waaw in nasiya bu fàttee moom njiit bi lam yuzakkiru du ko bu fàttee li ko fi taxoon a toog te mooy doxal mbiru askan wi bu dee président wala buur nekkal ñi nga xam ne ñoo ñoom la jiite nekk ci seeni mbir di leen di leen aar te leen xëccal ay manaafi seeni njariñ da ko koy bu ko fàttee du ko fàttali dara la ko dul fàttali <laughs> waaw bu fàttee li ko fi taxoon a toog du ko fàttali de wa in zakara waaye njiit bi bu ko fàttale koo sax bëgg cee taxaw côté bopp lam ya'inhu du ko ci dimbali mu ko ñuy découragé woo ah non c'est que loolu non gars yi nag loolu moo boo ko naree topp instant bi yi nga yo non c'est que non non non seen tali yooyu bon baax na non mais c'est quoi non non non loolu bon ñoom fas la ñora ah, c'est pas c'est pas trop ah, jarul nga koy nga koy nga koy goudronné ah ah non ça ah non découragé loo ko du ko ci jàppale te moo leen digoon ne dina leen defaral la nga xam ne mooy seen taliba joxe kàddoom te jiit buy kàcc bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla gën a bañ waa ji di ko ci gën a pëtëxal du ko dimbali mu ne rawaahu hadis bii de soloon na ko ah Abu Dawud al imam Abu Dawud léegi laaj bi mooy est moom dong ko solo ñu la la déedéet sëriñam bi alimamu ahmad ibnu muhammad jiitu woon na ko na ko noonu alimamu an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' alimamu Abu Daawud Abdullah as-Sijistaani rahimahullah mu ngi ko ndi kitaabul xaraaj wal imaara wal fay baabun fi ittixaazil waziir mu ne haddasanaa Muusaa ibnu Aamir al-Murri mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ bi Muusaa ibnu Aamir al-Murri bokkoon ci waa Gatafaan hmm? Asja ak Banu Murra yi ñoom ñépp ci Ghatafan mooy seen maam mooy Muusa ibn Amir ibn Umara rahimahullah Abu Amir al-Murri ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Walid mu ne ñu nettali mooy al-Walid al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlaahum Abul Abbas ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Zuhayr ibn Muhammad ma ci nettali mooy Zuhayr ibn Muhammad at-Tamimi al-Anbari Abu al-Munzir al-Khurasani al-Marwazi rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlaan Abdurrahman ibn al-Qasim mu jël ko ci Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anil jami' Abu Muhammad an abihi al Abdurrahman jëla ko ci baayam al Qasim ibn Muhammad di doomu Muhammad ibn Abi Bakr eh, bi nga xam ne gisoon na ay mbiram temps yee radiyallahu ta'ala anil jami' Aisha mu jëla ko ci bàjjanam ndax eh, Qasim sayyidina sayyidatu Aisha moo ko yar eh, magu magu baayam la moom sayyidatu Aisha binti Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha arada allahu bil amiri khayran ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dhakkarahu wa in dhakara a'anahu wa idha arada allahu bihi ghayra dhalika ja'ala lahu wazira su' in nasiya lam yudhakkirhu wa in dhakara lam yu'inhu kon nii la ko al imamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala daal di indi léegi ginnaaw loolu mooy euh, euh, lëkkaale xadiis bi ak suñu bunt bi leer na mooy euh, yonent bi alayhi bunt bi di wax ci yi ñaax njiit bi wala juge bi wala képp koo xam ne am na fonction boo jiite am ñu la ci war a jàppale nga ngay ut ittixaad yaa koy utaa ah. <laughs> wazira saalih koo xam ne moo lay dëgëral di la jàppale te mu baax te nga moytu ñi nga xam ne ñooy lëkkaale yu yées yi ak di nangu seeni wax yeneen mi alay saa saam di ñu xamal ne loolu nag mooy lam jeexale woon xadiis bee ni almaasuum walmaasuumu man asama allah ki mucc daal moo ci yàlla muccal mooy ne mbir mi comme li ñu waxoon foofu rek du say xalaati bopp say yow daal mais di nga def nag di nga def mooy même istixaara waxuñ la ne yow léegi boo defee daal yow daal ngay istixaaral toog après di asaalu di tànn ko la ay ci euh, aveuglement ngay tànn noonu déedéet da ngay seet étudier càmbar laajte waxtaan ak nit ñi laaj leen lan nañ xalaat ci diw wala diw ñoo xamante ne man nga sax bañ bu leen leeral ne da nga bëgg a fal waaw waaw melal ni leneen ngay laaj leneen a tax waaw ba am ay information yu leer bu dul koo xam ne yow xamaloon nga ko sa bopp bu yàgg jar bu woon ko expérimenté ko waaw loolu yëpp da nga koy def ñaan yàlla mooy jiitu nga def yooyu waaw boo ko defee nag la gën a dal sa xel nga def ko mooy loolu la la yàlla wan waaw léegi nag eh, mooy loolu ndimbalul yàlla la du pexe nit du say pexe du say mën a moom nag il il sait comment choisir quoi non non mais vraiment mi non loolu mooy yàlla ko defal rek waaw muwaffaq la waaw <laughs> mooy yàllaa ko dëppaale rek waaw kon nag lii lépp borom bi du ñu wan ne entouré par de bons conseillers loolu min na min la mayet yàlla la rek min minanillahi tabaraka wa taala waaw mooy ndax borom bi bu nammalee njiit bi yiw da koy defal loolee yombalal ko mu am wazira sidqin ñoo xam ne ñu dëggu lañu moo tax même yéeféer yi réewu yéeféer yi da gis da ngay gis président yi fi yi fi yi fi nga xam ne dañuy yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy réussir dañuy jël ñu intègre c'est pas des gens yoo xamante ne parce que ñoo bokk seen parti rek wala seen xarit lañ loolu dina ci am waaye li ëpp ñi ñuy jël boo seetloo ñu compétent la ñuy doon ñu teg leen fa yu gis ñu man xam dossiers yi waaye nekk ñoo xam ne ñu am confiance la ci ñoom ñu wóor waaw ñoo xamante ne nii mën nañ koo wax dëgg ñooñu loolu foofu la ngay amee réussite nga xam ne mooy bu bë bu bëtam xonqee ñoom mën nañ ko ne sa bët xonq na waaw ah président ah ñun de yaakaar nañu ne euh, affaire bii nga bëgg a def bon c'est pas nekkul li nga xam ne mooy li gën quoi waaw jàpp nañ ne am na lu gën a mat lu li gën a mat du li gën mat waaw lii foog naa nekkul li gën a mat bon yaakaar nañ ne lii ba pare jox ko lan moo tax nga ne lii moo gën a mat wan ko moom li mu xalaat nar koo def saa yi ci mën a am ak tamit rëq-rëq yi ci mën a am nga xam ne moom euh, day suivre xam ne ah kii kat lii mu wax yenu na maanaam moo gën a plausible li nga xam ne man njiit bi lool laa jàppoon bëggoon koo def waaw wazira sidqin in nasiya zakkara li taxoon ñu fal ko fi bu ko naree fàtte ah souveraineté la doon wax doon woo nit ñi naan souveraineté souveraineté alimentaire numérique nangam ak nangam judiciaire ak nangam ak nangam lu nekk mu waxoon ko ba ñëwee nag mu jël réew mi bëgg ko jaay tubaab yi wala ñeneen ah na ko ah man nag je ne suis pas d'accord que toutes les entreprises yi ëpp doole ci réew mi ñu jël ko brader ko au au pays des étrangers euh, entre les mains des étrangers man ànduma ci loolu waaw parce que maa ngi lay fàttali loolu moo taxoon réew mi doxul fàttalalu ñëpp njëkkoon a nekk ci loolu lañ newoon te gis nañu li nga xam ne lool lañu ñu indiloon lañu la waaw foofu la indi at euh, réew mi ba ñu jël ko jox la ko ndax la nga leen waxoon. ne di nga fexe loolu mu deñ léegi man nag en tant que conseiller du ma d'accord voilà man nag loolu manuma cee ànd ndax kooku wasiira sidqin la waaw kooku man manuma cee ànd nangam nangam fàttale ko la nga xam ne mel na ni da koo bëgg a fàtte parce que fàtte gi léeg-léeg mooy euh, fàtte fàttelu la ah <laughs> waaw bu dee ki fàtte dëgg dëgg lay fàttali rawatina ki nga xam ne moom lay fàtte fàtteloo mooy li muy kii moo ko tey waaw xanaa kay daa ñëw gis yeneen i jàpp ne pour mu man fee gën a yàgg ba nga am bailleur de fonds yi yooyu il faut mu jaay leen réew mi alors que loolu nekkuloon li mu waxoon waaw bu boobaa kooku moom jaral na ko lool léegi nag bu dee loolu conseiller boobu da ko conseil boobu muy def da koo déranger moom jaral na ñu dàq ko ñu dàq ko moo gën mu nekk di nëpp nëppal ci loolee moom du ko def ndax wasiru sirqin la lii moo fii képp koo xam ne am nga conseil boo xam ne melul nii mooy bu yoboo nga ko nee waaw bu fàttee la ko fu taxoon a jóg ak tamit lu baax ak al amru bil ma'ruf digle njekk tere lu ñaaw bu ko naree wàcc di def yeneen mu fàttale ko wa in dakara bu dee moom moo fàttale ko njiit bi ba nekk ci yi nga xam ne loolu la war a def du taxaw di ko seetaan non da ko ciy jàppale ci wàllu xalaat ci wàllu jëf wala ci wàllu bu amee ñeneen ñoo xam ne da leen a soxla ay technicien ci loo xam ne ay technicien la laaj wala yooyu mu jàppandal ko ko ngir ñu man a def loolee bu dee ñoo xamante ne lu seen xam-xam màcc ci wàllu leneen ak leneen mu jàppandal ko ñooñee ba nga xam ne ci ni mu gën a yembe noonu lañ koy defe waaw waaye nag borom bi ci maadu teem wa in araada bihi ghayra dhalik bu nammalee njiit bi lu wuteeg lii <laughs> mooy lu wuteeg yiw gi <laughs> da koy seetaan waaw da koy seetaan bàyyi koog wasiira suu <laughs> waaw waaw te wazira suub bi mooy li ñu waxoon ci ci ci ci ci xadiis bi ñu génn da ciy am wazira sidqin bopp mën na nekk malaaka bi waaw nga xam ne moom la koy jàppandal mu dominer ci moom waaw mu dominer ko mu dominer ki nga xamante ne mooy ay décision wam mooy li nga xamante ne yi mu koy insuffler yooyu ñooy dominer waaw ba bu ko defee moom yooyee comme li yonent bay saa saa wax ne man sa borom moo ma dimbali ba sama euh, kookee xarin boobu nekk na koo xam ne dafa tuub waaw day def kooku euh, malaaka bi daal di ëpp doole waaw ci nit ki loolu ëpp doole ci moom waaw waaye nag bu dee daa namm ci moom borom bi lu wuteeg loolu da koy seetaan bàyyi ko euh, li nga xam ne mooy bakkanam ak ak seytaane boobee mu noot ko ak an nafsul ammaara bi suu moom itam day dugg fii yooyu yépp day dugg ci qarinu sidqin waziru sidqin ak waziru ki nga xam ne qarinu suu ñooy waziru suu dañ ciy dugg waaw bu la seetaanee sa bakkan moo lay noonu waaw nga topp sa bakkan rek ak sa yu neex ak yi nga xam ne jàpp nga ne nii la wàcc la taxoon ñu teg la fi ak li tax nga nekk fi waaw muy wastaamarakum fiiha borom bi da leen digal ngeen dundal suuf si nan ngeen koy dimbali ci ay mooy yàlla ci jaamu yàlla waaw topp ndigalam ak lépp loo xam ne lu dagan la luy tax àddina bi jëm kanam ngeen ne waaw di innover ngir seen loo xamante ne da ngeen ci soqaleku seenum réew ak réewu àddina bi ak jullit yi rawatina waaw kon nag mu ngi noonee kon lii bi wane ne kon day ñaaxaate ci lan nit ki njiit bi na seet ki nga xamante ne nii buy charger ay mission di ut ñoo xamante ne ñoo koy jàppale na nekk ñoo xamante ne nii ñu baax la ñuy doon te moytu ñi nga xamante ne ay kaymaa lañu ay kay ay kii lañu ay ay jëfit yoo xamante ne daas nañ seeni eh, bëñ di xaal kon nag ci kaw noone eh, eh, léegi am na lu ñu fàtte woon al imam dane hadith bi bi isnaadin jayyidin rawahu abu dawud bi isnaadin jayyid sanad bu baax ala sharti muslim ci sharti muslim al imaamu muslim